gis nga loolu mooy di tenir parole di tenir nekk koo xamante ni da ngay dëggu ci say euh, euh, euh, mian say rendez-vous yi ngay joxe ak sa yooyu te tubaab bi boo ko joxee rendez-vous avant heure bi lay agsi <coughs> avant heure bi lay agsi loolu dafa bokk ci rafet jikko respecter l'autre ak tamit respecter ta parole léegi nga teg ko noonu jël ñu ñun le rendez-vous sénégalais waaw waxoon naa la fi bés bés gis nga korite gi ñu wees dimb <coughs> <coughs> àllarba bés boo fi amee sab ñaw un mois nga ñëw waa ji tayir bi nattal la defal la lool ne la nag bon xoolal da ngay bàyyi ba suba la tabaski korite nga ñëw jël si ko yow nga euh, ak <laughs> non yow moom dañuy jàpp ne yow ab dox la waaw yow moom ab dox la parce que waa ji ba mu la nattalee ba nga génnee atelier bi la la fàtte bu la fàtte la ko mooy boo accidenté waaw nga ñëw mu waaw waaw moom kay moom te te kat fii mu ne tissu bi fa mu ko tegasi xamatu ko ndax yi mu engagement yi mu jël moo bari te atelier bee ngi fees nit ngeen ko taxaw yow nga jógee ne fekk ba mu waroo ba bari ku nekk digg na la léeg ba pare jàpp booyam yi nag. apprenti yi di leen kii way tawlen ñu ko dom leen wuyu ba pare <coughs> yow nga agsi bi mu la gisee da lay door a fàttale ko piis ba ba mu ko joxoon xamatul fu mu ko teg après la la waaw waaw waaw moom ngay kii de xoolal xaatma daa am foo jëmaa ah. xoolal da daa am foo jëm yow bëggul nga taxaw fekk moom ni muy wëri piis bi di ko seet da daa am foo jëmaa ah. ah mais man nga dem ñëwaat xoolal demal ñëwaat fekk ma génneel la ko te day fen wallahi day fen bindee day kàcc piis bi da koo daggagul sax mesure bu mayul riir no la ilaha illallah lii ku mu dalul ku mu dalul mooy dundoo ku mu dalul dégg nga ku mu dal te loolu damaa joxe exemple tailleur yi kene mais feneen foo dem fo ne c'est comme ça léegi ñooñu est ñooñu jàpp nga ne ñooñu ñoo yem yemuñu yemuñu <coughs> sauf que yéeféer bi <coughs> soo problème là où le bas mooy gëmul yàlla mooy li sauvé borom bitaaka bi borom boyex si moom loolu la amul moo tax borom bi ne moo tax ñooñu waxoon naa la ko fi ne ñooñu ci àddina nii bu ñu faatoo seen loolu jikko ju rafet jooju ñu meloon ak jëf yu baax yi ñu doon def ñu defar hôpitaux dem Afrique dem dañuy dimbali nit ñi nekk ay tubaab wala leneen créé ñoo xam ne gëmuñ dara loolu dina leen jariñ fii ci àddina dangay gis ñu leen di tudd ay rue ay immeuble ay cité sax léeg-léeg ñu tudd leen ab dëkk ba ko dee li leen fàttale ko loolu façon bu leen borom bi rétribuer gisoon nit yonent bay saa saa mu baax mooy yii jikko yi waaw jikko yu mais du loo xam ne daa laaj yéene parce que bu dee lu jaaj yéene la moom amul yéene yéeféer amul yéene yéeneem du baax mais yii nga xamante ne aajowul yéene mooy comme rafet jikko ak dimbali sa mbokk ak yooyu jaarul liggéey yooyu noonu dina ko jariñ fii <coughs> moo yeneen treize cent cent yéegéer bu defee lu baax dañ ko koy gaawal fayam fii ci àddina mooy loolu alors que jullit bi bu defee lu baax li ci ëpp dañ ko koy dencal borom bi daf koy dencal yowmal qiyam kon yéegéer boobu am jikko rafet yooyu ak doon toxal lool da gis ñu leen di tudd ay rue tudde leen ay kii léeg-léeg sax ci calendrier bi ñu wutal leen jour boo xamante ne diw deey lañ koy tuddee waaw bu dee ay anglophone lañ waaw même bu ñu ko doonul anglophone même les francophones dañoo bëggee anglais ndax xam nañ ne seen langue bi sorwul waaw muñ <laughs> bëggee mu international waaw <laughs> waaw <coughs> diw deey tudde ko ab journée boo xam ne monde bi yépp koy commémorer mais loolu façon la jëfum ya nga xam ne mooy jikkoom yu baax yam yoroon la ko borom bi defee fi sauf que loolu fii lay frontière u àddina du ko dépasser moo daam ak borom bi ne ñooñu loolooy seen affaire léegi nag kantaa yow mal xiyam loolu duñ fa am dara waaw loolu moo duñ dara <coughs> duñ ko waaw ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an waaw waaw fokk ba mu ne wa qadimna dinañ dégmal indi yoma yowmal qiyam ñooñu rafetoon jikko ak ña ñeneen gën a yiis ñoom ñëpp ñeneen gën a yiis moom amul jikko ju amul jëf ju baax ju ñuy présenté waaye ñële lu baax loolu dama leen koy wan yowmal qiyam dama leen koy wan wa qadimna ila ma amilu min amal ci liñ yoo yële borom bi nee na bañ gis ko fa ja'alnaahu ma def ko haba'an wala li nga xam ne mooy farine wala poussière moo xam ne mansuura bu ngelaw li ñëw ëf tas mu tasaaroo wan leen ne tey amu ngeen fi dara parce que mu gën woon <coughs> moo tax Abdallah ibn Jud'an mi nga xam ne mooy maamu Ibn Abi Mulayka ñii Sayyidatu Aisha hadis muy sahihu imam Bukhari rahimahullah yonent bi Sayyidatu Aisha nee na dama ne mais waaw yonent bi mais Ibn Jud'an moom mais moom moom da doon teral gan di dimbali nit ñi di dem nanga mais lan la ko jariñ yeneen dara <coughs> ndax waxul benn bés rabbi allah ma su ko wax reconnaître ne yàlla mooy boroomam mooy ci shirk la faatoo moo tax la mu doon def yépp dafa siiwoon nag tabe woon lool bokkoon ci mbokk Seydina Abu Bakar yi radiyallahu anhu moo doon magum Quraysh ci jamono yi nga xam ne ca lañ doon réunir loolu yàgg nañ ko fi wax te yonent bay saasaam ne woon euh, jeune <coughs> demoon ñu demoon kër mu ne ko du ko jariñ dara ndax waxul benn bés ci dundam rabbi allah wala wommatu naa ngir yàlla masu koo wax waaw te doon bokkaale kese ci la dund ba faatu kon nag kooku loolu mooy fay amul fi fa du ko jariñ dara yowmal qiyam waaw kon loolu la moo tax rafet jikko yii ñuy wax il faut laa ilaha illa allah nekk ci suuf moo tax yonente bay saa saam ne ma shay'un asqalu fi fi mizan al abd ah fi mizan al mu'min ci riwaay imam bi mu indi ci eh, Riyad bi ma min shay'in ah, asqala fi mizan al abd al mu'min moo tax mu mu teg ci loolu abdul mu'min ci balance jaam bi nga xamante ne way ngëm yàlla la waaw ndax loolu mooy tax xusnul xuluq di jariñ yawmal qiyaam sinon bu dul lool xusnul xuluq bi fii la yem bi la waaw kon nag ah alhamdulillah dañu lislaam ba ñu borom bi tegee ci lii léegi nag kon mooy sens des priorités da koy xam yow kon fexeel te xusnul xuluq dinañ ko gis <coughs> soit nit ki da koy juddoo borom bi da koo mooñaale mu juddu rek rafeti comme ni yonent yi alayhimu salaam mel ñoom borom bee leen tànn melal leen noonu waaw mooy ñoom ñépp dañoo juddu rafet jikko noonu lañ mel d'office ak ñeneen du yonent yi kese ndax xool nañ la al-Ashad ibn Qays Abdul Qays te imaam dina ko indi fii xadiisam Allahu akbar loolu mooy <coughs> buntu bi ci tegu la mooy buntu bi après bii nii bi ci tegu buntu boobu la koy indi bi mu laajee yonent bay saasaam yonent saasaam alayhi ah, ko ne ko yow am na ñaari jikko yoo xam ne borom bi da koo bëgg ah, waaw mu wax ko ko mu ne ko mais yonent saasaam ma lay laaj mais dafa nekk yoo xam ne borom bi moo ma ko defal moo ma juddoon wala man maa def effort ba am ko mu ne ko déedéet borom bi moo la ko defal kon nga gis ne loolu am na mais di def effort ak taxalluq bi bi bi bi bi bi bi ah, al xasana loolu am na. ñooy di def effort ngir ba <coughs> am jikko yoo xam ne jikko yu rafetu loolu yi lu mën a nekk la waaw loolu lu mën a nekk la lu mën a nekk la waaw loolu lu mën a nekk la mooy ñaar yooyu yoo mën a am soit nit ki borom bi bindee ko noonu après mu màgge noonu <coughs> mel noonu wala melul woon noonu waaye muy ñaan boromam di def ay effort def un bu rëy ci boppam travail bu rëy ci boppam boroom bi jàppale ko mu am ko waaw loolu nag ku nekk yaa gën a xam sa bopp yaa fi gën a gaaw mer gën a tàmb gaaw nga tàmb baax gën a nàngam ak nàngam réactionnaire xam nga ne kon loolu moom du jikko ju baax léegi nag da ngay fexe xool alquran ak sunna ni mu lay yare ak mi yonent saa sallam doon doxe nga fexe yar ci sa bopp waaw dina metti waaye c'est comme ça petit à lañuy la ñuy jàpp golo sa ñaay ba la wolof yi wax kon <coughs> mu ngi noonu petit à petit l'oiseau fait son nid ni kon nasaraan bi di wax ndànk ndànk la ñuy jàpp golo ca ba kon da ngay def loolu kon loolu nit ki lay xam les priorités li gën a diis man ci laay gën a nekk moo tax hadith Sayyidatu Aisha bi ak hadith Sayyidina Abu Abu Darda bi ñu la doon wax sànk ci taxrij bi keneen nit ki de borom eh, jikko ju rafet dina amee dara jaay ki nga xam ne day taxaw day julli <laughs> naa fi la guddi waaye bi ak kiy woor bëccëg di wóor bëccëg dinaa fi guddi ko nit koo xam ne deful loolu rafet jikkoom borom bi da ko ci transcender propulse ko yëkkati ko mu dem ndax waaj la jote waaj fan lañ digoon ci masaalik bi yeneen tubaab saa saa am nekk ci sax imaamul Buxaari rahimahullah kii lekk day sant al mo al al al al mu <coughs> ash-shakir di lekk day sant yàlla di di ko dolloo jukkeel ci lim ko jox ndax la in shakartum la azidannakum kooku day am dara darajaay ki nga xamante ne nii day muñ di di day woor di muñ <coughs> ah waaye yaa ngi wut la ko waaye yow yow taween kër yooyu lu tax nga dencoon bii waxoo ma ko <coughs> denc yu baax yi doo ma ko wax salay mooy borom bi ci ngëneelam lay defe yooyu. waaw rafet jikko da lay transcender yóbbu la fa fële borom bi dina nga am daragaay ñël waaw léegi kon nag euh, rafet jikko kon noonu la kon nañ xool nañ fexe li gine diis ñu ne ci waaw comme que mbir mi moom loolu la compétition la wa fi daalika falyatanaafasil mutanaafisun la woroom la ci lii la njëkkalante ñu njëkkalante ah fexeel njëkkalante ci li nga xam ne moo ëpp solo moo gine diis te balancé yawmal qiyaam muy rafet jikko kon lëkkaaleem lëkkaaleem ak suñu bunta ngi lëkkaaleem ak suñu bunta ngi <coughs> waaw léegi <coughs> ginnaaw lool léegi euh, mu ne euh, mu ne waaye nag borom bi bëggul alfaahish waaw léegi ñu jàng yeneen ñu jàngal dañ ci xam ne kon misaan yi premièrement lu am la comme ni ko borom bi waxee niñ ko gisee léegi ci alxuraan ak yooyu waaw <coughs> borom bi di wax li nga xamante ne nii mooy yawmal qiyam li nga xam ne noonu la ñuy tege li nga xam ne mooy balance yi nga xamante ne nii mooy yu dëggee waaw wa nadaw al mawazin al qist li yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafaa binaa haasibiin suuratul anbiyaa alayhi salaatu wassalaam borom bi nee na dañuy teg balance mawaaziin yi nga xam ne moom la ñuy natte balance al qist nga xam ne ñooy justice ñooy yu dub li yawmil qiyaama ngir bésub taxawaay ba bu keroogee fala tuzlamu nafsun shay'an benn bakkan duñ la tooñ duñ la wàññil dara ci lu baax loo defoon ñëw ñu ne la noo nekkoon déedéet daa fekk yaa def lu ko yàq ca àddina mais bu dee préserver nga ko ba ñëw man jaa bil hasanati ku fi andi lu baax fa lahu ashru amthaliha dina am minimum dix yu toll noonu minimum wallahu yudaa'ifu liman yasha borom bi nag moom su la ñu ko soxla ah kon borom bi duñu wàññil kenn duñu tooñ kon wa in kaana mithqaala habatin min xardal bu dee lu mu néew ba mel ni pepp poobar wala lu gën a néew suuf pepp suuf lu ko gën a tuuti atay naa bi hadis nañ ko indi ci lu baax wala ci lu bon waaw wa kafa bina xaasibin te doy na ci ñun képp borom ñi nga xam ne ñooy ñi réglé waa kii réglé borom bi doy na réglé loolu yëpp di wane que ne ah attention de misaan yi am la waaw fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul ak bi ñu wax sànk ci suuratu qaari'a fa amma man saqulat ak wa amma man xaffat kon loolu lu jara bàyyi xel la moo tax Seydina kii yonent ba bokk Seydina Isaa bi euh, Daawuda non non euh, Yaxya yonent Yàlla Yaxya <coughs> alayhi tubaab bi naan ko Jean Baptiste <coughs> dama borom bi yonent Yàlla borom da koo kii misaan yooyu mooy balance yi nga xam ne moom la ñuy peser nit ñi borom bi daf mu gis ko tiit ni <coughs> mais borom bi <coughs> nit dina feesal lii lii lii gànne ñoom balance yooyu <coughs> ñoo populaire ba attention ah benn kii bi kene ba mu ko gisee li mu rëy mi mi nit nit di def seen affaire bi nii <coughs> waaw ndax yéemu xam na ni dañ ko feesal mais mooy yéemoo tax mu wax la tellement ni mu garawe kon loolu dañu existé du ay loo xam ne naan non xam naa loolu bon c'est c'est c'est kii quoi mooy bon waxit la du waxit balance yu existé la yoo xam ne yeneen teel la daa wu Yaxya yeneen tubaab yi saa saa nee na borom bi bu ko ko wanee daa yéemu naka la bor la nit di feesale lii ci mu bon. waaw waaw mais moom xam na ne laa ilaha illallah kese feesal na benn bi waaw ci bu baax bi mais bon lu bon mais la nit di mën a defe lu bon ba feesal affaire bi <laughs> te bon benn lañ bindal waaw kon loolu du ay waxi ak loo xam ne boo sens sens sens kii euh, figuré la du sens figuré waaw loolu gëm ko daa bokk ci ngëm yàlla gëm ne balance yi dañoo am waaw misaan yi dañoo gis waaw gëm ne dañoo exister voilà kon ma min shay'in asqala fil mizan waaw moo tax te mooy nit yi <laughs> léegi <coughs> am na xadiis yoo xam ne lay wane ne nit ki nit ñi dañ leen di peser waaw nit ki dañ koy jël teg ko ci balance bi moo tax yonent bay saa saa am ne di nga gis nit koo xamante ne ku duuf la lekk na ba suur di lekk rek waaw ba am yaram ñu teg ko ci balance bi mais du fa du fa tekki daal pesu laafu yoo du ko peser waaw <coughs> ndax du ay poids yu nit <coughs> du balance suñu balance yi ngay taxaw di xool ñaati kilo nee koo xam ne am koo xam ne lekk ba engraissé wu na bu baax waaw moom a bi bien pris des calories mais boo ko ci tegee du dariñ dara waaw waaw dañu sew tuuti ñu teg leen ñu diis lool te lool mooy Ibn Mas'ud radiyallahu anhu keroog biñ demee benn xare ñu romb sajaratul arak mooy garab googu ñuy jëlee socc yooyu nga xam ne moom la yeneen saa saam doon soccu arak saaba yi di di di di di di di di di di di di jël di witti ci meññeef yi ci fruit yi ah di lekk Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne man moom damay jël yi gën a baax ma denc def ko ci sama côté ngir bu ma wàccee jox ko yonent bi saa saa léegi nag Ibnu Mas'ud bi mu yéegee ci garab bi am yenn saxaaba yu gis yeel yi quoi mu sew loolu gaa yi di ree yeneen saa saa am ah di ree yeelam yi wat naa ci yàlla la ki nga xam ne bakkan waxam man mu ngi ci loxo moo gën a diis ci balance bi ah hmm? moo gën a ci balance bi ëllëg <laughs> dama fàtte exactement après moo gën a diis ci balance bi lan la wax <laughs> loolu xaw naa ko xaw nu ma rëcc ci léegi aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam loolu lan lañ ciy gisee dañuy ak xadis bi mu ne dañuy jël ku diis ku ku engraissé wu ku lekk ba <laughs> ku am surpoids ñëw ñu teg ko mais yéeféer la kooku yéeféer la ñu teg ko ci balance bi du peser tous fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna ñooñ yawma alqiyam duñ leen tegal benn wazn sa waay waaw mooy boo leen tegee it duñ fa <coughs> duñu fa jariñ dara waaw ndax seen jëf yi yàqu loolu benn façon la bu am beneen façon boo xam ne ndax li li Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma am ay bërëb yu wuute am na koo xam ne nit ki la ñuy am koo xam ne jëfu nit ki la ñuy waaw moom la fam maaman saqulat mawaazinu waaw ñooñu léegi nag jëfu nit yooyu ñuy peser <coughs> yooyu yëpp dafa am ko kon balance loolu lépp da koy def waaw lëkkëy gën diis nag mooy li nga xam ne rafet jikko mooy rafet jikko mooy li ci gën a diis waaye it le que mu ne euh, moom euh, wa inna allaha léegi nañ jàll foofu <coughs> yubghidul fahisha al badi te borom bi dafa bañ dañ ci xam ne borom bi bokk day bañ yàlla day bëgg day bañ waaw ndax ñi mu njëkk a wax borom suñu xuluk da leen a bëgg waaw da leen bëgg te waxoon naa la bi ñuy commencé ci bunt bi que ne mooy li fi gën a féete kaw moo tax mun a yonent bi alayhi salaam wa innaka la ala xuluqin la ala wa naa yow sayyidina Muhammad alayhi salaam yaa nekk ci kaw jikko yu mag yi dara fekk ñuy gis inna min xiyaarikum ah wa inna min ci ñi gën ci ñi gën a rafet ci yéen jikko ma ne lool bokkul ci ñi bokk mooy ñi gën du tabidiya waaye bayaaniya la kii gën ci mooy ñi nga xam ne ñoo gën a rafet jikko loolu <coughs> hmm, inna min xiyaarikum ahsanakum axlaaq waaw mooy xadiis bi ñu génn bi passé bu Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu bi kon day bëgg di bañ waaw waaw te te bokk na bëgg mooy lii wa li tax borom bi bëgg la mooy rafetal jikko boo rafetee jikko du lay bëgg te waxoon nañ la keroog Seydina Ali ibn Abi Talib keroog Xaybar yonent bi saa saam da dinaa jox raaya bi drapeau bi suba rajulun rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam dinaa jox drapeau bi raay bi suba koo xam ne yàlla ak yonentam dañu koo bëgg yàlla da koo bëgg yeneen yonentam bëgg kon yàlla day bëgg ay sopp jaam mais nag bokk la man li may soppee nga xam ne mbir la boo xam ne ci sama kër ci biir sama kër lay nekk am lu yëngu déedéet haasha yàlla du loolu yàlla du du du jaam waaw te jaam yi buñ foog ne ñoom ni ñuy yëge mbir yi borom bi noonu la yëge mbir yi boobu yow yaa ngi xamal ne booy xamoo sa borom waaw ndax borom bi lépp loo xamee ci yow xamal ne sori na lool waaw ak lépp loo yaakaar <coughs> jàpp ne loolu ah xanaa de lii moo war a loolu la yàlla gën a sori waaw waaw ndax moom boroom bi dafa dafa sori lépp loo xam ne laa tudrikuhul laa yudriku laa tudrikuhul absar non seulement duñu ko peek bët yi waaye xol yeeg yooyu mooy euh, euh, euh, pensées yi xalaat naan way nan laay dab jàpp jàpp yàlla jàpp mais peut-être yi déedéet waaw waaw <coughs> aaya bi aaya bi wax loolu la la moo moo mën a ci waaw <laughs> waaw laysa ka mislihi shay voilà loolu <laughs> loolu laa waaw amul lu mel ni keemu yàlla dara amul keemu yàlla amul moo tax loo xalaat rek loolu la gën a sori <coughs> moo tax yàlla day kontaan yàlla day bëgg yàlla day bañ loolu bu ko jàpp comme yow jaam bi ni ngay bëggee ka bañ mukk waaw moom zaatuhul aliya dafa denc ci lépp loo xamante ne taqul ci dara waaw taqut ci dara taqut ci dara moom borom bi tabaraka wa kon borom bi day bëgg di bañ <coughs> loolu dañ ko ci xam te tamit jaam yi dañoo war di jikko woo melo yu borom yi nga xamante ne comme yi waaw mooy rafet jikko ji nga xam ne moom la bëgg nga fexe di rafet jikko te tamit di fexe di sopp rafet ko waaye di bañ li nga xamante ne mooy façon nit yu vulgaire yi boroom gros mots yi nga xamante ne seen wax dafa ñaaw waaw saaga daggal wax lu ñaaw yoo xamante ne nii man nga wax beneen wax boo xam ne ñëpp dinañ xam ne nga wax nga bàyyi ko fi di jaar naan oh man allah la yastahi min al-haqq quoi ma ne xamoo dara nga naan inna allah la yastahi min al-haqq waaw yonent baay saa saam néegu séytu lépp da koy jàngale te kenn nekku fa amul yow man nga koo toog di ko déglu sa doom alors que yow sa wax yu reewande yi ngay wax loolu képp ku am xel am na kersa toog di toog ak waxuma doomam rek mais ku mu amal kersa rek toog ak moom di ko déglu du ko man alors que yonent bay saa saam ñépp la doon jàngal di leen xamal yooyu waaw ndax lan day moom day tànn li gën a rafet wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan borom di nee waxal sama jaam yi ñuy wax lée gën rafet ci wax yow nga ñëw tàbb yu yu ñaaw yeeg yi nga xam ne ci digg bi ngay jaar te man nga ko waxee neneen ñépp comprendre waaw bu dee ne il faut nga jaar ci ndax sinon gars yi comprendre waaw mais yow da loolu waaw nga jaar vulgaire loolu nag borom bi bëggul ko mel noonu waaw waaw <coughs> ñaaw di wax al fuhsh waaw moo la al imaam al qaari mu ne waaw mu ne ci borom euh, jaami'u Tirmidhi sharh euh, al Mubaarakfuuri mu ngi koy toxal mu ne al qaari de nee na rahimahullah wa min al muqarrar anna kulla maa yakuunu mabghuudan lillaahi laysa lahu waznun wa qadrun kamaa anna kulla maa yakuunu mahbuuban lahu yakuunu 'indahu 'aziiman qaala allahu taala li muy wax yéeféer yi fiàq kuffar fala nuqiimu lahum yawma alqiyamati wazna mu ne li sax te ñu xam ko mooy lépp loo xam ne borom bi daf koo bañ amul benn balance amul benn dayo ca yàlla waaw amu fa dara comme li nga xam ne lépp lu borom bi sopp day nekk lu màgg fa moom comme li wax ci àqu yéeféer yi ne ñoom duñu leen taxawal yawmal qiyaama benn balance mooy balance bi du leen jëriñ dara alhamdulilah buñ leen ci tegalee it lañ leen tegal du leen jot waaw te la borom bi loolu mooy li mu bañ li mu sopp nag mu mooy comme hadith hadith kalimataan te imam bi na ko indi ci Riyad bi ay côté hadith mille quatre cent loolu mu afsee guñ di nante loolu di ci gën a siiw hadith bu siiw bi kalimataani hadith bii la imaamul Bukhari yi tëje saxiix bi mooy dernier hadith ci sax imaamul Bukhari yi hadith sayna Abu Hurayra kalimataani allah xafifataani ala lisaani saqilataani fil miizaani habibataani ila rahmaani subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah al-aziim mu tëj aaya bi waaw kulool na ko du rëy yonent lay sa sam ne ñaari kàddu bi kalimataani ñaari kàddu bi xafifataani ala lisaan dañoo woyof ci làmmiñ mooy bu nga wax leen yow dalaa pesewul dara dafay woyof ak ñoo woyof waaye ak ñoo diis fil miizaani ca balance ba yawmal qiyaam xabibataani ba pare ñu nekk lu soppulu ila rahmaani te yàlla ba fees dell gir mën ak koo bëgg te lu wallahi ku ne mën na koo mel ni ñu ne ko mais mooy yam subhaanallah wa bihamdihi mooy subhaanallah gàcc ngaalaamaa yàlla wa bihamdi di jaar rek di ko sant subhaanallah alazim gàcc ngaalaamaa yàlla alazim mu màgg ñaari kaddu yi bokk na kaddu yi borom ak yu wóof la fii mais kan moo ko mën da wax yow boo kiiwul def ko sa naafila sa sikkar fu ñu la fekk subhaanallah wa bihamdi subhaanallah alazim subhaanallah wa bihamdi subhaanallah alazim luubal ci say waxtu def ko ci ginnaaw boo defee say farata subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim loolu ku ko manul subhanallah wa bihamdi wala subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mu nekk yu woyof looy wax ba pare borom bi sopp ko mooy yaa ngi dikki loo xam ne yow da lay jural cofeelu borom bi allah te lu gàtt la lu woyof la yomba wax léegi nag moo gën nga bàyyi ko fi di wax ay son caaxaankat boo xam ne fee la toog xalaati musique am nga nekk di di répéter rek waaw waaw am benn rappeur ngay dof dof lu di dal sa loxo yi di tëb fi wengal sa tabbeeg yooyu yoo xamante ne ni ñu nekk musicien bu taxawul wax ay caaxaanam nga mokkal leen acteur film boo xam ne waxam yu ñaaw yi muy wax nga mokkal leen di ko wax di ko répéter ngir manko ko ah nga am ci borom bi mere la ci ba pare alors que lii subhaanallah wa bihamdi subhaanallah wa subhaanallah al-azim subhaanallah wa bihamdi subhaanallah am ci topeelu yàlla te wallahi di nga lépp ma ci defoon waroon naa ko redoubler waaw ñun Iblis dañoo nax quoi wallahi laqad gharra al-la'inu an-nasa waaw kon hadis baa ngi noon kon nag mu ngi noonu quoi ah ah husnul xuluq kon rëy na te mel nii imaam <coughs> kii Abu Ya'la kon noonu al imaam ak al Abu Bakr al Bazzar dañ koo solo ci sanad boo ne bu jayyid la Seydina Anas mu ne laqiya Rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne yonent way saa dajeek Abu Dhar mu ne ko yaa Aba Dhar wa Aba Dhar alaa adulluka alaa xislatayni huma axaffu alaa dhahri wa athqalu fil miizaan min ghayrihima wa Abu Dhar man yonent way duma la tegtal ñaari jikko yoo xam ne hein ñoo gën a woyof alaa dhahri ci digg ginnaaw mooy ak ñoo woyof comme yi waxoon naan xaal kalimataan yi wa asqal waaye ak wa asqal fi miizaan ñoo gën a diis bokk ci ñii gën a diis ci balance min ghayrihima yu dul ñeneen <laughs> te mooy bi gën a diis qaala balaa ya rasulallah si naa Abuzar ne ko ah, kay yow daal yaa ko sallallahu mu ne ko mu ne maa ngi lay dénk nga rafet jikko ak guddal looy noppi mooy bu dee wax lu baax yàlla na noppil waaw ndax kat fa walladi nafsi bi yadi maa amila al xalaa'iqu bi mislihima yenente way saasaam ne ko maa ngi lay waatal ci ki nga xamante ne nii sama bakkan mu ngi ci loxoom mindee fi jëfuñu lu mel ni ñaar yi rafet jikko ak bari looy noppi waaw bari looy noppi waaw <laughs> waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem noonu euh, insha allah hadis bi bari na bii di ñëw kon la vulgarité ce n'est pas caractère bu baax waaw la vulgarité est détestée par Allah boroom bi bëggul ku ñaaw làmmeñ waaw boyal sa làmmeñ rek ñu naan moom aka am fit lu ñaaw lu ko neex lay wax waaw ñu lay jay parce politicien sàngam wala poos boroom alal sàngam tax nga jàpp nit ñi jël sa làmmiñ képp koo xam ne bokkul ak moom la mu xalaat nga jàpp ko di ko wax ci say onde wala say kii wax yu ñaaw borom bi bañ na li ngay def te bañ na bu bañee kay def lool bañ na ko koy def wal iyaadu billah borom bi bëggul wa inna allaha yubghidu al fahisha al bazi kon nag a'adana allahu min hada te may ñu lële mooy xusnul xuluq